أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أطفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم فتصيبكم معرة بعينهم ليدخل الله في رحمته من يشاء والله من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهل حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم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 loolu euh, gisoon nañu ci xadiis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom lay wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam waqata li ahli al-madinati dhal hulayfa wa li ahli ash-sham al-juhfa wali wali ahli najd wali ahli najd qad qarna al-manazil wali ahli najd qarna al-manazil wali ahli al-yaman yalamlam hunna lahunna wa liman ataa alayhinna min ghayrihinna mimman arada al-hajja wal umrata wa man kaana duuna dhaalika fa min haythu anshaa hattaa ahlu makkata min makka mu ne naka Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom moo dëxalal ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Madina mu tegal tegal leen Dul Xulayfa waa Shaam mu tegal leen al Juhfa waa Najd mu tegal leen Qarnul Manaazil waa yaman mu daal di leen di tegal yalam lam wu ñëw mu ne ñii place yii benn bu ci nekk fa nga nekk maanaam ne fa dëkk ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw di jóge feneen di fa romb tey euh, te te te wala umra ñoom la ñuy armaale waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ronu Makka nag maanaam ci ronu bërëb yooya euh, ñooñu ca fa ñu dëkk rek foofu la ñuy euh, armaale ba ci xatta waa Makka ñoom Makka la ñuy armaale kon loolu moo taxoon mu indi ko moom mooy ne wa xatta ahlu Makka tamit Makka ba ci waa Makka waa Makka lay lañu aje lañu la ñuy tàmbale la ñuy armaale gisoon nañ ci tamit baabu miqaati ahlil madinati wala yuhillu wala yuhillu qabla dil xulayfa bunt bi nga bunt bi nga xam ne mooy wax ne miqaat bi nga xam ne moom mooy bu waa madina fi ñu leen di dëxale moom mooy dul xulayfa te foofu lañu war a tàmbalee te waruñoo euh, armal ludul euh, di talbiya ludul xanaa ñu daal di nekk foofu ñu di woon ci xadiis sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma bi nga xamante ne tamit moom mooy wax ba tey ci wax ju mel ni wax sayyidina Abdullah ibn Abbas mi radiyallahu anhuma li mu li nga moom mu ne yuhillu ahlul madinati min dhul hulayfa mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa moom ci boppam moo wax ne yuhillu ahl yuhillu ahlul madinati min dil xulayfa waa madina ñoom ci zul xulayfa la ñuy tàmbale uh, wa ahlu shaamil juhfa wa waa shaam ñoom juhfa wa ahlu najd min qarnin waa najd ñoom qarn la ñuy tàmbale waaye daf cee teg ni wa balagani anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala wa yuhillu ahlul yaman min yalamlam ne waa yaman daal uh, ñoom yalamlam jottali nañ na ma ne yenente bi sallallahu alayhi dafa ne waa Yaman ñoom yalam lam la ñuy tàmbalee naka tamit gisoon nañ ci baabu muhalli ahlu bu bunt yi nga xam ne moom mooy wax waa Shaam ñoom a fan la ñuy tàmbalee ñoom ci seenu armal ak talbiya gi mu indi woon ci xadiis Seydina Abdullah ibn Abbaas bi radiyallahu anhuma te comme niñ ko gisee mooy dafa amoon wali ahli Shaam al fa waa Shaam ñoom al Juhfa la ñuy tàmbalee comme niñ gisee woon nag raabix maanaam euh, léegi maanaam nga xamante ne ci Euh, booy dem ci wàllu géej gi ci kaw tuuti maanaam ci vingt kilomètres ci wet googu foofu la euh, nekk ci jox fa ndax jox fa ci jëmmi boppam nekkatul amatul maanaam euh, dëkk la boo xam ne dafa raaf naka noonu gisoon nañ ci baabu muhalli muhalli ahli najdin ne waa najd ana fan la ñuy ñoom talbiya ak arm armale foofa di tàmbalee di tarbi talbiya ñu gisoon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi tam ba tey anhu comme li nga xam ne noonu la waxe ne wa ahlu najdin qarna maanaam waa najd ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne qarna maanaam muy qarnul manazil naka noonu e, gisul nañ ci baamu muhalli man kaana duunal mawaqit buntu ana fan la ki nga xamante ne moom mooy e, ki nekk ci maanaam lu gën a suufe mawaqit yi maanaam fi ñu dëxal wala maanaam rëdd woowu nga xamante ne moom buñ xoolee moom la ñu rëdd maanaam ñu nekk ci biiram fan lañu ñu war a mën a ne maanaam naka ñoom fan la ñuy toll boobaa dañuy gis ne hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhu moo la ci indi comme ni nga xamante ne euh, noonu la nekkee ci jeexital hadith bi fa man kaana duunahunna fa min ahlihi hatta inna ahla makkata yuhilluna minha ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ronu bërëb yooyu ñoom nag ci seen dëkkuwaay seen ñoñ foofu la ñuy Euh, euh, armale mbete sax ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Makka ñoom foofu la ñuy daal di euh, tàmbalee gisoon nañ tamit baabu mu muhalla ahlil yaman maanaam fi nga xam ne moom la waa yaman di war a ñoom defee seen talbiya ak di armale ngir mën a dem aji ñu gisoon ci hadith sayyidina Abdullah na Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma ba tey te foofu tamit daf ci wax wala ahlul yamani yalam lam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ne waa yaman daal ñoom yalam lam la ñuy tàmbale gisoon lañu ci tamit baabul baabul zaatu arqin li ahlil iraq bunte ngi nii maanaam buy leeral masala bu am solo te moom mooy ne wàllu irq maanaam zaatu irqin ñoom euh, maanaam moom mooy ngir waa iraq maanaam ñi jóge wàllu iraq ak yu mel noonu te boo xoolee euh, boo jëlee Zul Hulayfa nga xamante ne moom la yenent bi sallallahu alayhi wasallam tegaloon Madina nga daal di rëdd rëdd boo xamante ne day dem ba ci qarnul manazil maanaam di nga gis ne euh, zul euh, euh, zaatu erqin day dal ci kaw rëdd boobu maanaam mu ci kaw rëdd boobu lay nekk looloo tax kon sayyidna Umar radiyallahu anhu tegaloon leen ko comme li nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci suñu jotaay bi weesu te loolu yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama Euh, moo ko rëddoon ci waxu li nga xam ne mooy ñu ëpp ci borom xam-xam yi euh, rahmatullah alayhim maanaam bu boobaa sayyidna Abdul Umar ibn al-Khattab radiyallahu dafa ñëw rek nekk koo xamante ne daf koo saxal wala boog ne yeneen bi maanaam ne sayyidna euh, rasulullah maanaam sayyidna Umar sayyidna rasulullah sallallahu alayhi wasallam daf nit ñi xamuñu ko woon waaye nag sayyidna Umar radiyallahu anhu ñëw rëdd ko nit ñëpp xam ko mu nekk nag rëdd boo xamante ne dafa nuroog exactement fi yenente bi sallallahu alayhi wasallam tegoon waxoon nañ tamit ne am na waadu misharam maanaam bi nga xamante ne moom tamit ñoom ñoo nekk ci mbënd boobu maanaam ke moo tax xarnul euh, manazil ñoom euh, dafa am euh, maanaam waa Taif comme wala boog ñuy jóge ci ginnaaw ñoom léeg-léeg bu dee waadi misharam moo leen gën a jege foofu la ñuy jaar bu dee xarnul manazil foofu la ñuy jaar waaye ñun ñëpp ñoom rëdd bi la ñu nekk maanaam waadi Misra Qarnul Manazil Zaati Irq ñoom ñoo tegaloo noonu nekk ci même rëdd bi comme niñ ko gisee woon ci suñu jotaay bi weesu mais gisoon nañ kon xadiis Seydina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhuma ne bi nga xamante ne moom lañu ñu ubbi ñaari dëkk yooyu moom mooy euh, Kuufa ak ak euh, Basra nee na ñoom dañoo ñëw ñoom ne Seydina Umar radiyallahu anhu ya amiral mu'minina inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam hadda li ahli najdin wa huwa jawrun an tariqina wa inna in aradna qardan shaqqa alayna mu ne ñoom dañ ne ah yow amirul mu'minina yow mi nga xam ne yaay njiitu way gëm ñu naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa ñoo dëxalal ne ñu maam dafa dëxalal waa Najd maanaam qarn mooy qarnul manazil waaye nag dafa nekk loo xam ne dafa jàdd suñu yoon su fekkente ne dañoo bëgg di jaar faw ñu dem ba qarnul manazil doog a armale foofu maanaam rombeer jaar noona ngir war a mën a dem màkk ci ginnaaw bi loolu day daal di xat lool day tar ci ñun bu ko defee moom mu ne leen nag fanzuru hazwaha min tariqikum fa hadda lahum zaata irkab mu ne xool leen eh, ah, maanaam li mu leroo maanaam ci seenu yoon moo tax mu daal di leen di nag li nga xamante ne moom mooy zaata irkab te loolu nag boo ko xoolee eh, da ci xamee maanaam li nga xam ne ñoom noonu lañ xamee woon tamit dëkk yi ni ñu tegaloowee maanaam ngir ne rëdd bi ni mu jubee xoolee da ngay xam ne euh, wàllu géographie dañ koo maîtriser woon tamit maanaam du ay mbir yoo xamante ne léegi lañ ko xam daal maanaam ay mbir la yoo xamante ne xam nañ ko jamono yàgg ya léegi imam al-Bukhari rahimahullahu taala ne baabun bunte ngi nii maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee imam al-Bukhari rahimahullahu taala lan nag maanaam saa yu indee ci buntu bi nga xamante ne ginnaaw euh, ginnaaw benn bunt bu leer mu daal di wax baabu li mu ci nam moom moom mooy day taxaw taxawaayu fasl ngir ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy def kitaab waaye ginnaaw kitaab ñu daal di def baab ab maanaam ay abwaab ci buntu yu bëri ci biir maanaam ñuy wax baabu nangam baabu maanaam ah après ci biir baa abwaab yi nag ci la ñuy def ay fusul maanaam ay fasl maanaam ay teqantal léeg-léeg nag mu am ay borom xam-xam yoo xam ne rahmatullah alayhim ñu euh, def ay ba baab mais ay fasl rek la ñuy def ci seen téere bi ba bi jeex. am ñoo xamante ne baab rek la ñuy def ba téere bi jeex comme imam al-Bukhari waaye nag rahimahullah waaye moom bi mu bëggee def loolu mu gis ne léeg-léeg am na ay mbir yoo xamante ne day am solo te lëkkaloo bunt bi weesu mu tudd wax mu day wax rek baabun te du wax dara maanaam du ko wuutal benn euh, tur loolu kon moom noonu lay daal di euh, doxale euh, am na nag Euh, ci sharh euh, um, euh, comme ci sharh al-imam Ibn Battal rahimahullahu taala rek moom daf ko bind ak baabu as-salaatu bi Zul Xulayfa moom noonu la ko tuddee baabu buntu as-salaatu bi Zul Xulayfa borom nag moom dafa def baabu nuzuulul bathaa was-salaatu bi Zul Xulayfa maanaam wàcc ci bathaa mooy bërëb bii nga xamante ne dafa dafa dafa am ban maanaam place boobu. ma ci Zul Xulayfa maanaam wàcc ak jullee fa maanaam foofu moom ci euh, euh, seen euh, riwayat ñoom maanaam noonu la ko indi am na tamit ci yenn nusxa yoo xamante comme le euh, euh, Qutbuddin wax rahimahullahu taala moom ne ñoom niñ déggee saxeex bi nusxa boobu amul baabun bi maanaam kon bunt bi dañ koo lëkkale ak beneen bunt bi waaye li ëpp ci bunt yi ci ñi nga xam ne ñoo li ëpp ci ñi solo Sahih Bukhari baabul nii lañ ko indee maanaam dañ ko indi nii euh, baabun bunta ngi nii maanaam buy leeral maanaam moo loo xam te ne dafa lëkkaloo ak bunt bi nga xamante ne moom mooy weesu te moom mooy bunt bi wax naan wala boog bunt yi weesu nga xamante ne euh, dañoo tëral mawaqiti maanaam ne place bii moom mooy pour ñii bii mooy pour ñii comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon mais mawaqit yi ñee juróom lañ kon maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy Zul Xulayfa ñoom ñooy comme ñu jógee Madina ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk kaw ah, comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ñi nga xamante ne ñoom ñooy jox euh, Juhfa maanaam te léegi ñu koy def rabix maanaam ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo féete Sham ak euh, maanaam Syrie euh, euh, Palestine Bey Beyrouth Liban ak ñeneen ak ñeneen ñu mel ne Jordanie ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñeneen ñi ci des naka noonu africains yeeg européens la ñuy jóge ak Misra ñoom ñëpp côté boobu la ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Yalamlam ñoom ñoo nekk ci suuf ñoom ci suuf lañ nekk. comme niñ ko gisee waa Yaman ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñenn ñi nekk ci suufa suuf comme ay léeg-léeg Inde Indiens yi maanaam mën nañoo jóge foofu ak ñu mel ni ñoom ñi nga xamante ne tamit ñoom ñoo nekkee ak ginnaaw yi qarnul manazil maanaam moom moo nekk ci euh, ci ouest bi maanaam qarnul manazil ak zaatu irqad foofu moom la ah waa ci est bi waa est laa bëgg wax voilà qarnul ak zaatu irqin ñoom ñoo nekk ci est bi mais sud est après ci lañ nekke maanaam ñoonu ñoom ñooy euh, euh, xar xarnu manazir sax moo gën a nekke sud est euh, par rapport ak Makka bu fekkente ne zaatu irq moo nekk nord est maanaam ci Makka maanaam toujours voilà boo ko defee ñooñu ñoom ñooy waa Taif ak waa Iraq nga xam ne ñoom ñoo nekk ci côté orient maanaam lépp lu joxe joxe ndox ci côté orient maanaam boo déparé ci Makka rek maanaam jëm ci côté bële ñoom ñëpp maanaam ñoom Chine ak ñoom Russie yeeg ñoom ñëpp foofu zaatu irq la ñuy jaar wala boog tey léegi nii xarnul manazil maanaam wala ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ay Australie Nouvelle-Zélande euh, ak euh, euh, kii waa Oman ak ñeneen ak ñeneen maanaam ñoom ñëpp ah, wàllu googu la ñuy. Euh, indonésien ak ñoo ñëpp foofu la ñu nekk maam ngi gis ne kon rëdd bi noonu dong la defee maanaam su ko defee mu daal di da jeex adduna bi daal di wër Makka daal di nekk ci digg bi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko borom bi subhaanahu wa taala waxe yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li tunzira man hawlaha maanaam bu ko defee nga daal di waar xupp ñi nga xamante ne moom mooy ummul qura mooy ndey di dëkk gi muy Makka ñi nga xam ne mooy ndeyu dëkk yëpp wa man hawlaha ak ji leen wër maanaam te bu ko defee ñëpp ñu woo ñëpp tamit ñu ñëw ci ci kër googu muy néegu borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, ñu daal di ñëw wuyu si foofee Euh, kon loolu bu fekkente ne nag léegi bunt bi yi nga xam ne moom la nar a indi nag maam dafa am lu xamante ne maam la lëkkaloo ak loola maanaam moom mooy dafay leeral ne ihram buñ koy def maanaam hadith bi mu ci indi maanaam day leeral ne ihram bi boo koy def sopp nañ nga nekk nga julli ñaar rakka lool nag borom xam-xam yëpp rahmatullah alayhi dëppoo nañ ci ci ne ihram soo koy def. maanaam dañoo sopp nga julli ñaar rakka amma ñaar rakka yooyu nag sunna la ci borom xam-xam yëpp rahmatullah am amma ñi nga xamante ki nga xam ne mooy sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma radiyallahu anhuma moom dafa jàpp ne maanaam dafa war waaye léeg bu ñu xoolee mazahibul arbaa yi ginnaaw bi mën nañ sax wax ne ijmaa am na ci ne maanaam ñaari rakka rek la yoo xam ne dañ koo sopp te ñaari rakka yooyu noonu nga xamante ne moom la ñuy def ci bërëb yooyu maanaam mawaaqit yi benn bu ci nekk am na jumaa bu fa ne maanaam am na tamit wala am jumaa wala jàkka ju fa nekk maanaam nga julli foofu maanaam te dañ koo defar bu dee léegi moom da mbir mi alhamdulilah lépp vraiment jàppandi na bu baax a baax a baax maanaam naka noonu tamit ci miqaat yooyu noonu kon nga julli fa maanaam dañ faa sopp nga euh, ku maanaam sangu julli ñaar rakka ak yu noonu maanaam naka noonu tamit maanaam daal di sol yëri euh, armal yi naka noonu ñaari rakka yooyu su la fekkee. Euh, masalan waxtu woo xam te ne dañoo sikku ci julli la bu boobaa dañ dañ dañ koy daal di rotal maanaam dootoo dootoo ko dootoo ko defati naka noonu tamit ñaari rakkaay euh, ba mu des bu dee Makka la maanaam bu dee biir Makka nga armaale boobaa fuqaha Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom euh, soxal googu maanaam duñ ko yëkkati maanaam comme ni nga xam te noonu lañ ko xamee ci seen mazhab naka noonu su fekkente ne nag masalan maanaam ñaari rakkaay yooyu mënoo maanaam euh, ñaari euh, jullit farata day taxaw taxawaayu ñaari rakka yooyu bu boobaa li nga xamante ne moom mooy ci am ngir nga am yool bi moom mooy li ñu tuddee indiraadu niyya maanaam nga dugal yéene euh, armalaale maanaam mu nekk rakkaay armal bi nga dugal ko ci biir julli gi nga xamante ne moom ngay julli ci julli farata yi wallahu a'lam lii lépp nag borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim mën nañ ne dëppoo nañ ci mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al-kitaab li haddathanaa Abdullah ibn Yunus ibn Yusuf muy at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kalaa'i rahimahullahu ta'ala mu ne qaala akhbaranaa Maalik imaamu daaru hijra Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir al-Asbahani rahimahullahu ta'ala an Naafi' mawlaa sayyidinaa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhumaa mu jëlee ci sayyidinaa mu jëlee mu ne an Abdullah ibn Umar mu jële ci sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullah mu ne ndaka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam anaaxa dafa gooral maanaam li muy tekk mooy dafa goor maanaam moom mooy wàcce gëléem gi mu daal di wa euh, mu daal di sukk bil euh, batha ci euh, batha bi dul xulayfa ci zul xulayfa ngir ne batha dafa am batha ci zul xulayfa am na batha bu nga xamante ne moom moo mooy zul qaar am na batxa bi nga xamante ne moom mooy azur ak batxa bi nekk Makka batxa bi nekk Makka moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu naan ko maanaam batxa bi nga xamante ne kon ñeenti batxa yooyu ñoo am mooy bërëb la yoo xamante ne maanaam day taa maanaam bu taawee ah, day am mala boog dafa am ban bu ci nekk maanaam suuf suuf soosu loolu moom foofu la ñuy wax batxa léegi nag euh, bërëb yooyu nga xamante ne Yonent bi sallallahu alayhi maanaam bii. moo tax mu daal di préciser ni bi Zul Xulayfa ba nekk ci Zul Xulayfa moom moo tax muy wax maanaam bu ko defee ñu xam ne bu ñu jaawale batxaa yi maanaam ne parce que bu waxoon ne batxaa rek noppi amaan na ci digg wax ji mën naa foog ne ba mu nekkee Makka la ko def maanaam ba mu yeggee Makka te la ko def alors que déedéet alors que ci ñett ci bërëb yooyu yëpp diggante boobu yëpp diggante boobu am na ñeenti batxaa yu ci am kon foog mu préciser hmm, ban la ci. maanaam kon loolu moo tax mu daal di koy leeral te lii zahir bi moom mooy lan moom mooy ne euh, bi mu koy def moom mooy bi muy dem aji waaye xadiis bi ngi ci kanam dina ñëw di leeral ne du loolu bi mu lu see la ko julli ñaari rakkaay bu boobaa imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daf lay junjaale foofu ne la ni ngay jullee ñaari rakkaay sooy dem maanaam boo dellu ci tamit jullil ñaar rakka maanaam loolu mel ne loolu la la bëgg junjaale moo tax mu daal di indi hadith bi indi ko nii mu ne fa salla biha mu daal di koy jullee wa kaana Abdullah sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma maanaam moom it kaana moo ko nekkoon na yafalu doon def zalika loola moom it su ñëwaan ba foofa daf daan julli tamit ñaar rakka kon fii nii ci mu'arraf la maanaam nga xam ne waarul aqiq ah, foofu la daan jullee maanaam kon bu daan dem day jaar ci bi sajara mooy fi garab gi ne ah mooy foofu la daan demee foofu la daan nekk julli fa ñaar rakka doog a maanaam armal julli fa ñaar rakka doog dem bu fekkee ne nag dafa dellu si maanaam foofu lay jaar ci Muharram comme ni ñu koy gisee maanaam julli ñaar rakka yi nga xamante ne moom lay wax acte bi nga xamante ne nag moom moo aju ci ñaar rakka yooyu gis nañ ko léegi bi ñuy tàmbali walillahi alhamdu wal minna xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, indi woon na ko xadis numéro euh, quatre cent quatre-vingt-quatre bi nga xamante ne euh, moom la moom la imam al-Bukhari maanaam moom quatre cent quatre-vingt-quatre bi ñu mooy bi ñu baabul masaajid allati ala turuqil madina maanaam mooy xadisam bu gudd boobu yéen a ngi koy fàttali mooy xadis bu gudd boobu mu doon nettali fi yenente bi sallallahu alayhi wasallam jaar yëpp julli fa waaw ci eh, boobu eh, gisoon nañ ko ci bunt boobu noonu naka noonu imaamul Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat hadith numéro mille sept cent soixante eh, ñett yoon imam Abu Dawud maanaam bi bi ko imaamul Bukhari indi fa nag moo gën a gudd yëpp voilà imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro deux mille douze deux mille treize ak deux mille quarante-quatre imam an-Nasa'i dina ko indi xadis numéro deux mille six cent soixante un imam Malik dina ko xadis numéro mille deux cent quatre maanaam moom ngay gis ne ah, xadis bi kon ci moom la ko solowee mi ah, ci riwaaye bii nii moom mooy bi mu solowee ci imam Malik hmm, rahimahullahu taala euh, kon imam Ahmad ibn Hanbal moom indi na ko juróom ñetti yoon kon ñu gis ne xadis bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom solo nañ ko ba mu des imam euh, at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' mu ne baabu xuruji nabi sallallahu alayhi wa sallam ala tariqi shajara baabu buntu xuruji nabi génnug yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ala tariqi ci yoonu shajarati garab bi maanaam comme garab googu nga xam ne moom lañ doon wax ci jotaay bi weesu naan la ci Dul Xulayfa la ne maanaam léegi bërëb boobu ab jumaa moo fa nekk maanaam nga xam te ne boo fa rombee di nga ko gis maanaam ku jóge Madinatu Munawwara maanaam di dem euh, Makka dana romb boobu maanaam dana romb bërëb boobu nag nekkatu fa ngir ne jumaa moo fa ne waa ah, te waa waaye nag euh, li ne kon moom mooy li am solo garab gi ci jëmmi boppam waaye li ëpp solo moom mooy julli gi ci boppam maanaam place boobu ñu xam ne fii la ba pare ñu di fa jullee loolu moom moo li nga xamante ne moom mooy li ëpp solo yenent bi nag sallallahu alayhi wasallam kon foofu la daan jaar maanaam bi jullee foofu moo tax sopp nañ tamit képp koo xamante ne da ngay dem maanaam aji fekk nga jaaroon Madinatul Munawwara nga daa ala saakini afdalu salaatu wassalaam nga daa di fay jaar maanaam bu ko defee boo armaale nga daal di julli ñaari rakka foofee mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaab li haddathana Ibrahim ibn al Munzir te mooy Ibrahim ibn al Munzir ibn Abdullah ibn al Munzir ibn al Mughira ibn Abdullah euh, ibn Khalid ibn Hizam maanaam euh, kon euh, maanaam moom ak Hakim ibn Hizam ñoom ñoo bokk maanaam maanaam seen maam ñu ngi daje ci Hizam boobu Hizam bi ibn Khuwaylid maanaam di. Euh, mbokk soxna Xadija bi bintu Xuwaylid radiyallahu anha maanaam kon euh, ñoom euh, muy ibnu Xuwaylid ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay kon foofu lañ bokk ak bi sallallahu alayhi wasallam ci Qusay ibnu Kilaab ibnu Murrah ibnu Ka'b ibnu Lu'ay ibnu Ghalib maanaam foofu lañ bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi kon Ibrahim ibnu Munzir muy Abu Ishaq Euh, di al-Madani rahimahullahu taala bokk ci fukkeelu génération bi génn àdduna deux cent trente-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom imam al-Bukhari ak imam Ibn Maaja ñoom ñoo solo ay xadiisam mu nekk seen sëriñ waaye imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i maanaam ñoom solo lañ ay xadiisam waaye seen sëriñu sëriñ la maanaam euh, kon Euh, mi ngi génn àdduna deux cent trente-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Anas ibn Iyaad euh, te moom mooy ibn Damira euh, rahimahullahu ta'ala al-Laysi di waa Madinatu Munawwara génn àdduna cent quatrième année génn àdduna deux centième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci siqaat yi rahimahullahu ta'ala xadisam euh, nekk ci kutubu sitta moom mi euh, bu ñu xoolee càllale gii mooy jëmmi càllale gi nga xam ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, solo woon xadis bi nga xamante ne mooy xadis sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu taala ba mu ko njëkkee indi ci xadis mm, ci buntu bi ñu doon wax léegi moom mooy baabul masajid allati ala tariqatil madina maanaam Euh, foofu ba mu ko fi njëkkee indi bii maanaam jëmmi càllale jii la ko indee woon mu ne an Ubaydullah ah, waaye fii bu boobaa foofu an Muusaa ibn Uqba la alors que an Ubaydullah ibn Umar al-Umari maanaam gis nañ ko ci suñu jotaay bi weesu mu ne an Naafi' an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulullah nee na ndaka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam kaana nekkoon na yaxruju doon génn min tariq shajarati ci yoonu garab wa yadxulu te daan na duggee min tariqil mu'arraf yoonu al mu'arraf maanaam mu mu'arraf mooy wàccuwaay rek maanaam bi nga xamante ne bërëb la boo xam ne dañ koy wàcc di fa euh, dallu amma nag li nga xam ne moo gën a siiw ci baatu mu'arraf mooy fu ñuy wàcce ci guddi maanaam euh, yéex maanaam euh, mujjantalu guddi waaye mënaf na ko ñenn ñi ci luxaat bi borom luxa yi dañuy wax ne rek dé mooy bërëb bu ñuy wàccee rek mooy hôtel daal buñ naan hôtel voilà nga xam ne heure guddi wala du guddi fu ñu wàcc waaye nag li gën a bari mooy dañuy wax ne mooy heure maanaam ku fu ñuy wàcc mais heure guddi bu maanaam bu mujj ci guddi bërëb la tamit ci zone xoloy sax boo xamante ne beneen wàll rek la nekke ci wet ci garab gi maanaam mu nekk kon foofu nga xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi muy dellu ci foofu la jaare loolu nag borom xam-xam yi wuute nañ ci rahmatullah alayhi ngir ndax yeneen bi daf koo def mu nekk xasdan maanaam ne dakaa def ngir ne moom lii la bëgg a def wala boog daf kaa def ngir ne daa toom def yoon woowu nekk ci yoonam te am na lu tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam def ko waaw wala li nga xam ne nag moom moo wér mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam insha te loolu daanaka borom xoxom yi rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp dëppoo nañ ci loolu mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wàcc foofu ci Mu'arraf maanaam li tax moom mooy dafa fanaan daf dafa wàcc fanaan ko bu ci ëllëg suuf muy doog a dugg Madina li waral loolu nag moom mooy buggul woon moom ak saxaaba bi radiyallahu anhu ñu dem maanaam ñoom ñëpp ku nekk bett sa waa kër eh, xaaja guddi maanaam yu mel noonu ngeen yegsi ci biir kër gi xaaja guddeeg yooyu ñoom ñëpp ñu yegsee loo noonu ku nekk dugg sa biir kër xaaja guddi loolu moom bëgg ko woon moo tax mu mu ñu fa wàcc foofu fanaan fa ba ci ëllëg sa ñu doog a dem ku nekk dugg ci biir ñu doog a dem dugg ci ci biir ndëkk bi maanaam kon bu boobaa dañuy daal di gis ne loolu maanaa bi maanaam loolu maanaa boobu la ci jublu woon ñaareelu mbir mi ci def bi nga xamante ne moom mooy wàccuwaay boobu lu tax mu wàcc euh, foofu te wàccul ci garab bi fële ci beneen côté bi li tax moom mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni eet ni mu daan def nga xamante ne day bëgg wala boog ñuy dem jumaa wala yooyu nga xam ne day bëgg yoon wi nga jaar pour dem nga jaar weneen yoon pour dellu si maanaam loolu tamit mu nekk loo xamante ne euh, ay sunna la ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ni muy faral bi doxale mu ne wa anna rasulullah te kat ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa kaana nekkoon na bu koo xam ne iza xaraja bu daan génn ilaa makka ci makka jëm ca makka yu salli da daan julli fi masjidi sajara ci j ci jàkkay euh, garab ga maanaam mooy foofu nga xamante ne fa la garab ga moom foofu la daan jullee wa iza su daan dellu si nag salla day julli bi zil xulayfa ci zil xulayfa mais fan bi batnil waadi yi ci digg xur bi maanaam mooy fi batxaa maanaam fi mu nekkee ah maanaam mooy bu dellusi mooy ci diggu xur wi mooy waadi mooy mooy xur woo xamante ne ndox daf koy jaar loolu moom mooy waadi voilà mooy al waadi dégg nga euh, wa baata te maanaam mu daal di fanaan xattaa bi xam mbéta mu xëy maanaam kon loolu la moom mooy wa batnul waadi kon loolu euh, muy batxaa kon loolu tamit da ngay gis par ak xadiis Seydina euh, Abdullah ibn Umar bi ñu weesu léegi radiyallahu anhu maanaam da gis ne Euh, bi mu naan anaaxal bil ana ana anaaxabil batxa bi Zul Xulayfa te Zul Xulayfa ci batxa foofu la fanaan kon maam foofu la gooral li nga xam ne moom mooy gëléem gi mu fanaan foofu euh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wallahu a'lam hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat hadith numéro 1799 imam Muslim indi na ko hadith numéro 1257 imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro 1867 imam Ahmad na ko xadis numéro quatre mille huit cent quarante-trois ak six mille deux mu nekk kon euh, ne xadis bi kon imam Bukhari ak imam ak imam Abu Dawud ñoom ñoo ko solo imam euh, Tirmidhi imam An-Nasa'i ak imam Ibn Maaja ñoom ñëpp solo wuñu ko rahimallahu al-jamii' mu ne baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam al mubaarak bun ne yenente bi sallallahu baabu ba qawli nabi buntu xam ne mooy leeral qawlu nabi waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bimu ne al aqiq muy euh, aqiq waadul mubaarak maanaam euh, xur la woo xamante ne bu ñu barkeel la te aqiq foofu tamit maanaam ci Zul Xulayfa la maanaam moo tax mooy mooy xur yi nga xam ne bi nekk ci Zul Xulayfa loolu moom ndax dafa am ñaari waadul aqiq aw aqiq bi nga xamante ne moom moo nekk ci zaatu Irqil foofu bokkul ak bii maanaam waadul aqiq bi nekk ci zaat arq moom mooy mooy xur wi nga xam ne moom euh, ak euh, xur wi nga xamante ne li mu rombee noonu kii ñoo daje moom ak euh, mu doj bi nga xam ne moom mooy doju zaat arq mu ñu ne woon arq mooy maanaam doj wu ñuul li waaw mooy zaat arq mooy borom doj wu ñuul li foofu nag nga xam ne xur wi fi muy ñëw ak doj bi fi ñuy daje foofu la jàkka jooju ne moom lañ leen doon wax ne la foofu moom mooy miiqaat bi léegi nag euh, bii bokkul ak bii nag fii beneen waa waadul aqiq lay wax mooy bi nga xam ne moom moo nekk fële ca wetu madinatu munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mu ne xur la woo xam te ne bu baar kel la loolu nan la ñuy xamee ne bu kel la maanaam loolu nag euh, loolu moom lay wax ne di leeral ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi moom moo ko comme nag dafa barkeel moo tax sopp nañ képp ku fa romb maanaam nga julli fa barkeellu ci julli gi yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaye tamit barkeellu ci la fekk yenente bi sallallahu alayhi jaar fa naka noonu tamit bërëb la boo xamante ne comme niñ ko waxee woon ci jotaay bi weesu du yenente bi rek sallallahu alayhi wasallam moo fa jaar ci jur Zul Xulayfa muy place bi nga xamante ne euh, ñi nga xam ne ñooy yenente yi alayhi salaatu wasallam ñoom ñëpp ñu daan ajo ji foofu lañ daan jaar nga xamante ne buñ fa jaaree daal di koy ñaar rakka maanaam fa lañ daan armaale dem kon nag loolu nga xamante ne moom mooy place boobu moo tax place la boo xamante ne bar bu barkeel la ci jëfu yenent yëpp alayhi salaatu wa alayhi salaatu wasalaam rawatina ci jëfu yenent bi sallallahu alayhi wasallam naka noonu jëfu sahaaba yi radiyallahu ñoom ñi nga xam ne ñoo àndoon ak yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam def seen acci mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaab ilayhi haddasanaa al-Humaydi te moom mooy Abu Bakr Abdullah ibn Zubayr al-Humaydi rahimahullahu taala moom mooy nga xamante ne comme niñ ko xamee moom la imaam al-Bukhari rahimahullahu taala njëkk solo xadiisam euh, ci euh, Sahih bi. muy imam bu mag a mag nga xam ne euh, dëkk ànd nag al imam Ibn Uyayna rahimahullahu taala fukki at ak juróom-ñaar nga nekk mu nekk taalibeem nekk ki nga xamante ne moom mooy ci gën a mag ci mësa ñu mësa ànd ak al imam Ibn Uyayna rahimahullahu taala euh, comme ni ko euh, lu lu benn du ñaar ci borom koo xam ne rahmatullahi alayhim noonu kon moom al imam Ibn Uyayna rahimahullahu taala Euh, bokk na ci li nga xamante ne moom la ku mel ne al imam euh, Abu Hatim di wax rahimahullahu taala mooy ku mel ne moom ci ñi nga xamante ne maanaam mooy ci imam yi ginnaaw maanaam ci jamono yi jooju mu nekk gisuñu ku ci mel ni moom euh, rahimahullahu taala d'ailleurs looloo tax imam al Bukhari njëkke ko ngir kawe gi nga xam ne moom la kawe moo tax mu njëkkee ko jiital ko ci Sahih bi naka noonu tamit mu euh, comme imam Ahmad sax ibn Hanbal daf doon wax naan al-Humaydi imaamun maanaam moom ci ñun moom imam bu mag a la maanaam nga gis ne imam bu a ku mag a mag la euh, moom daf doon wax sax ne ñun musuñu gis koo xamante ne. ansax alal islam wal muslimina min lam nara ansax alal islam wal muslimina min al maanaam ku mel ni moom ci di laay biir ci l'islam ak jullit ñi loolu ñun gisuñu maanaam loolu tamit day tegtale li nga xamante ne noonu la euh, màggee euh, al imaam Ibn Hibbaan moom daf doon wax sax ne euh, kaana saahibu sunna wa fadlin wa diin maanaam boroom sunna la. maanaam naka noonu boroom gëneel la naka noonu boroom euh, diine la kon nag mu bokk ci ñi nga xamante ne tamit ci fuqaha yu mag yi la bokk rahmatullah alayhim euh, ci euh, ñi nga xamante ne ci imam yu mag yi rahimahullahu la bokk léegi moom mu ne moom moom mu ne al-Humaydi rahimahullahu mu ne haddathana al-Walid te moom mooy ibnu Muslim al-Qurashi rahimahullahu ta'ala Walid ibnu Muslim al-Qurashi daafkante la moo nekkoon Abul Abbas bi ash-Shami ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala nga xam ne Dimashq la dëkkoon gën gën a àdduna cent dix-neuvième année gën a àdduna cent quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci juróom-ñetteelu génération bi amma al-Humaydi imam al-Bukhari moom moo moom la nekk sëriñam ci waa kutubu sitta maanaam imam Bukhari mu la waaye nag euh, imam Abu Dawud ak imam Tirmidhi ak imam Nasa'i solo nañu xadiisam ah, rahimahullahu taala mu ne kon ma haddathana al te moom mooy ibn Muslim mu ne waa Bishr ibn Bakr at euh, mooy Abu Abdullah al-Bajali euh, ad-Dimashqi moom it rahimahullahu taala di Abu Abdullah Bishr Bakr moom kon at-Tinnisi moom mi ngi gane àdduna cent vingt-quatrième euh, euh, année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam deux cent cinquième année euh, ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ñoom ñaar ñi qaala dañ ne haddathana al-Awzaa'i mooy al imam waaw mu ne qaala haddathani Yahya te mooy ibnu Abi Kathir ibnu Mutawakkil ah, ah, mooy al Abu Kathir mooy Salih ibn al-Mutawakkil Yahya ibn Abi Kathir mooy ta'ala Abu Nasr dañ koy Abu Kathir wala Abu Ayyub di bokk ci juróomeelu génération bi génnaat na cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ga mu nekk waa Yamaama maanaam euh, foofu sax la génnee adduna rahimahullahu ta'ala qaala haddathani Ikrima muy mawla ibn Abbas radiyallahu anhuma anna mu ne annahu sami'a na dégg na ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaqulu mu naan innahu nak moom sami'a dégg na Umar mu sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yaqulu mu naan sami'tu dégg na an-nabiy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam nga gis kon samaa gi tasrihu bi samaa maanaam wax ne dégg naa loolu mooy li gën a kawe ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci voilà maanaam euh, ndaxte dañuy wute sa diggante ak xaddasana ak xaddasani wala xaddasana ban moo gën a dëgër voilà donte euh, am na nag ñu dëgëral ne euh, sama moom maanaam ala kulli xaal moo gën a fort maanaam voilà voilà mooy ak sama moom mooy gën a fort ak sama mooy dégg naa léegi nag nit ki bu ne xaddasani wala xaddasana Ah, moom mooy ne kii ki doon wax parce que baatu sami'tu mën naa nekk ne waxul woon ak man maa ko dégg alors que haddathani moom mooy nettali nañu wala nettali na ma mais nag mu jëm mu nettali la kese kese kese doyul parce que léeg-léeg mën nañoo wax ak yow te doo dégg maanaam moo tax baatu sama maanaam di man ak tasriixu bi sama leeral de day ma dégg na loolu moo tax ñu jiital ko ci kaw yeneen yi ah ah voilà <laughs> ala wujuhi man yuridu hamla sama'u shaykhin euh, naka amla amla ah voilà maanaam mooy nga dégg sama'u an shaykhin amla amla voilà li gën a kawe ci day ku ku ku ku ku man yuridu hamla maanaam ku bëgg jël. xam-xam xadis moom mooy as-samaa an mooy di déggee ci sëriñ bi voilà mu am laa am laa maanaam am laa mooy moo xam da doon dicté nga dégg ko am laa wala déedéet <laughs> loolu la ñuy wax dinaa xittaam <laughs> hmm? am laa bu njëkk bi mooy minal imla imla mooy mooy dicté voilà beneen am laa bi moom mooy wala am wala laa déedéet <laughs> voilà dégg nga kon ñii ñoom ñu peer tamit maanaam da ngay gis ne dañuy leeral euh, ne dañoo déggee maanaam ba mu des ñi ci kaw moom mu ne kan kon radiyallahu ta'ala anhu mooy sayyidna Umar radiyallahu anhu yaqulu mu ne sami'tu dégg naa nabi bi sallallahu alayhi wasallam bi waadil aqiiq ci al waadil aqiiq foofu yaqulu mu naan ataani dikkee na ma allaylata guddi gi aatin aji dikkee min rabbi bu tukkee ci sama borom li nga xamante ne nag moom mooy di borom xaw yi li ci ëpp li wax rahmatullahi alayhi moom mooy ne Seydina Jibril alayhi salaam am na ñu na nekk Seydina Israfil alayhi salaam ngir ne moom itam daan na ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala boog mu nekk beneen malaaka waaye ala kulli kenn la ci malaaka yi moom la wax ne moo tax aatin min rabbi waaye riwaaya bu imam al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala leeral na ne daf ne ataani Jibril alayhi salaam kon ñu daal di xam ne Seydina Jibril la rek alayhi salaam fa qaala mu ne salli na nga julli fi haazal waadi ci xur wi al mubaarak mubarakeel bii waqul te na nga wax umratan umra fii xaj maanaam maa ngi mooy maanaam mooy li ma nar a def labbayka allahumma umra maanaam umratan umra laay def fii xajjatin ci aj maanaam damay umra umra bu ma dugal ci aj moo tax am na ci yeneen i riwaaya umratan wa xajja maanaam loolu nag tax na ba borom xam-xam yi tamit maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gënale xiraan euh, maanaam lii bu fekkte daf ne am na tam fi xajj fi xajja moom mooy foofu xiraan a gën ndax xiraan la yenente bi sallallahu alayhi wasallam def te loolu moo am sax ngir ne moom ci boppam dafa yóbbaale woon hadiyu bi comme dafa yóbbaale hadiyu bi loolu li muy tekki mooy xiraan la def kon maanaam kon loolu moo tax ñi gënal xiraan comme wuute yi nga xam ne indi woon nañ ko ah, ci bi ñuy tàmbale rahmatullahi alayhi maanaam borom xam yi ah, di gënal mooy fuqaha hanafiyya yi rahmatullahi moom dañoo gënal xiraan maanaam ñoom da ngay gis ne ah, lii bokk na ci li nga xamante ne maanaam moom mooy seen ay dalil donte ñeneen ñi ci def dañuy wax naan umratan wa hajj la wax umra ak aj bu boobaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy ah, bi yi rahmatullah alayhim dañuy daal di wax ne kon ah, umra la njëkk a def daal di doog a def aj kon bu boobaa dootul nekk ci xiraan waaye tamattu mooy di gën ñi ci def nag dañ naan ifraada gën mooy fuqaha Shafi'i ak Maliki rahmatullah alayhim waaye nag comme leeraloon nañ ko ne fuqaha yi ñoom bu ñu waxee ne ah, maam da wala boog dañ ko fàttee leeral ñoom bu ñu waxee ne ifraada gën rawatina Shafi'i rahmatullah dañ ko wutal shaaf mooy ne nga nga aj ginnaaw gi nga umra ginnaaw gi maanaam bu at bi jeexee après nag nga umra ci biir at boobu maanaam loolu bu boobaa ifraad gën waaye su dul loolu rek yeneen yi ñoom ñuy gën maanaam def ñaari moom mooy li nga xam ne moom mooy li gën ah, loolu kon moom mooy wuute yi borom xam-xam yi wuute rahmatullahi alayhim waaye da euh, jëf yenente bi sallallahu alayhi wasallam bii day tegk le ne maanaam day dëgëral mazhabu Hanafi rahmatullahi alayhim waaye yeneen yi tamit dinañ ci yeneen i xadis yoo xam ne ci lay gën a askanonte ci benn bu ci nekk ci mazahib yi mu ne kon xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat xadis numéro deux mille trois cent trente-sept ak xadis numéro sept mille trois cent quarante-trois imam Abu Dawud indi ko xadis numéro mille huit cent imam Ibn Maaja indi xadis numéro deux mille neuf cent seize imam Ahmad indi ko xadis numéro cent soixante un xadis bi tam bokk na kon xadis yi nga xam te ne imam al-Bukhari daf imam muslim rahmatullahi alayhi maanaam xadis bi musnad bu euh, ci musnadu sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhu naka noonu musnad la ci musnad sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu euh, euh, te xadis bi tamit kon imam al-bukhari ak imam abu dawuda ak imam ibn Maaja ñoom ñoo indi ci waa xaabu kutubu sitta amaa imam muslim ak imam at-Tirmidhi imam an-Nasaa'i ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jamii' na qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab la haddasanaa Muhammad ibn Abu Bakr muy ibn Ali ibn Ataa ibn Muqaddam al Muqaddami euh, gisoon nañ ko ci xaj bi wala wala ci zakat lañ ko mujjee gis ah, rahimahullahu taala al mu ah, voilà al Muqaddami euh, rahimahullahu taala muy Abu Abdullah euh, di waa Basra rahimahullahu taala bokk ci fukkeelu génération bi ah. Ah, ci Bulughul Maram waaw ah, wax dëgg ah, génn àdduna deux cent trente-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moom ay xadiisam kon imaam al-Bukhari ak maanaam imaam at-Tirmidhi maanaam imaam al-Bukhari moom la nekk maanaam moom ñoo solo ci moom ak imaam at-Tirmidhi ak moom ak an-Nasa'i ñoo solo ay xadiisam rahmatullah alayhim mu ne qaala haddathana Fudayl ibn Sulaymaan te moom mooy an-Namiri rahimahullahu taala muy Abu Sulaymaan al-Basri gis nañ ko ci at bi waaw alhamdulillah voilà mu nekkoon Abu Sulaymaan rahimahullahu taala moom ñu génn ah, moom ci huitième génération bi la génn àdduna cent quatre-vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi eh, wa sallam qaala haddathanaa Muusaa ibn Uqba mooy ibn Abi Ayyaash al-Qurashi rahimahullahu ta'ala di imaamu al-Maghazi rahimahullahu ta'ala di waa Madinatu Munawwara génn àdduna cent quarante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam euh, bokk ci juróomeelu génération bi nga xam ne euh, téere maam téere bi bind ci euh, siira Yonent bi sallallahu alayhi mooy téere bi nga xam ne moom mooy biñ ci njëkk bind bi gën a mag maanaam bi gën a mag gën a yaatu imaam Maalik rahimahullahu ta'ala dafa fonkoon lool téere boobu waaye nag euh, yàlla lu muy def mooy di téere boobu wéyul comme ñun niñ ko gisee bokk na tamit ci liñ doon euh, jamee téere boobu itam mooy ne da daan nettali xattaa ñeneen ñi maanaam euh, niñ doon seen way yiñ doon way yenente bi sallallahu maam fi yenente bi sallallahu alayhi wasallam di wax yu ñaaw maanaam ñi nga xam ne ñooy yéefiru Makka yeeg yooyu ah loolu bokk na ci luñ koy jamee ne wax yu ñaaw yooyu noonu yelloowul ñu wax ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam yow ngay ñëw di reproduire même wax ji voilà maanaam mën ngaa yem rek ci ne wax nañ ko waxi ñaaw jiiñ nañ ko nangam na waaye jëmmi wax gi ci boppam di ko indiwaat di ko nettaliwaat loolu yelloo hmm? waaye daal ala kulli xaalin hmm? euh, maanaam euh, muy imam bu màgg la rahimahullahu taala mu ne qaala haddathani Salim ibnu Abdullah te mooy ibnu Umar ibn al-Khattab an abihi mu jëlee ci baayam sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mu ne anna mu ne an an-nabi mu jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu naka moom kat ru'ya ah, ah, dañ koo dañ koo gis wala dafa wala boog dafa gis bu woote moom fii mu'arrafin ah ci mu'arraf la nekkoon te ma mu'arraf mooy fan mu ne bii Dul Xulayfa ci Dul Xulayfa la wax nañ léegi mu'arraf maanaam leeral la nag bi batnul waadi ci batnal waadi yi maanaam kon ci xurwe xiila la foofu ñu ne ko ah, maanaam kon liñ ko wan maanaam ci gis-gis jum liñ ko won muy ci gént xiila la foofu maanaam loolu tamit kon fi mu naan ataani aatin min rabbi maanaam ni am na aji dikkal gu ma dikkal bu tukkee sans borom maanaam kon lii day leeral ne ci gént la woon waaye gént yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam moo li ñu gis benn la maanaam ngir ne seen xayal dafa dëppoo ak seen zahir maanaam ci anam boo xamante ne bu ñu toogoon jàkkaarloo nit gis wala toog gis dara ni moo ñu tëddoon gént gis ko ñoo yem ci ndax loolu xaqiqa la dëgg la seytaane du leen foowe ah, dégg nga mu ne kon xiil lawoo ñu ne ko innaka yow kat bi bat xaa yaa ngi ci eh, bat xaa mu baax maanaam mooy eh, mooy bërëb bi nga xamante ne mooy bat xaa mu baaraka maanaam suuf soosu mu baaraka bu barkeel waqat te dëgg-dëgg anaaxa maanaam euh, kii nettali nag moom mooy Muusaa ibn ba mooy wa anaaxa dëgg-dëgg euh, anaaxa mooy góoral na binaa ci ñun saalimun saalim yata waxaa maanaam mooy moom ak saalim ñoom dañoo àndoon ah rahimahullah maanaam nga xam ne dañoo àndoon moom mu daal di góoral gëléemam ci bërëb boobu mu ne yata waxaa maanaam muy diir bil manaafi ci bil munaafi ci bërëb bi nga xam ne moom la góoroon mooy bërëbu góoruwaay alladi bi nga xam ne kaana nekkoon na Abdullahi muy sayyidina Abdullahi ibnu Umar ibnu Xattaab radiyallahu anhuma yu niixu doon goor doon gooral mu ne yataxarraa muy diir mu'arrafa bërëb bi nga xam ne moom la daloon mooy daluwaayu rasuulullahi ndawal yàlla ne sallallahu alayhi wa maanaam ñoom ñëpp kenn ku ci nekk da xool ne fii la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gooraloon comme ah, Abdullah sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu moom radiyallahu anhu moom gisoon na ko muy dem di diiri bërëb boobu ki nga xamante ne moom mooy doom ji Salim moom rahimahullahu radiyallahu anhu gisoon na ko mu dem diir foofu ah euh, moom Musa dina wax ko baax rahimahullahu te mais moom mu moom muy def loolu ñu ma gis ko mu koy maanaam kon loolu lay wax ni euh, maanaam loolu day dëgëral maanaam li nga xamante ne noonu la daa iman la ñuy dàqee sunna moo tax yooyu tamit day baax maanaam ne di xam ana naka la fan la woon lan mooy màndarga bi wane ni fii la bërëb bi maanaam bu lu anodee fan la maadaama ne mbir mi daa aju ci jëmm Yonent bi sallallahu alayhi wa uh, maanaam ngir ne nit koo xamante ne da nga kaa sopp dëgg dëgg sopp te mu wér maanaam rawatina muy Yonent bi sallallahu alayhi wa war di diir daa iman maanaam ay mbiram def ko royukaay looy maanaam di jël di ko jël mu nekk modèle bi nga xamante ne maanaam ay waxam ngay tegtaloo ay jëfam ngay tegtaloo ay doxalinam ngay tegtaloo maanaam ba nga nekk koo xamante ne masalan euh, da ngay ñëw maanaam xataa ba say citation sax yaa ngi cité ay ñeneen ñoom Gandhi ñoom Marx ñoom ñeneen ak ñeneen alors que yeneen bi mi ngi fi sallallahu alayhi wasallam yeneen bi mi ngi fi maanaam nañ bàyyi ñoonu di tegtaloo ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy li day xam ne jullit la daa war di gëm maanaam am fierté bu mag sëkk ci ne kii mooy yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kii mooy gën ci mbindeef sallallahu alayhi wa kii moo gën ci nit ñi moo leen gën a mat ci biir ak ci biti moo leen gën a mat ñoom ñëpp ci ñi nga xam ne moom mooy doxalin bi moo leen ëpp maanaam ci bunt yëpp ci xam-xam wàll yëpp moo ci gën a matale kii mooy royukaay bu mag bi maanaam moom sallallahu alayhi wa sallam nañuy toog maanaam bu ñuy cité jikko yu baax wala yu rafet wala yu sell model bu baax wala doxal bu rafet nañu cité maanaam modelam am bàyyi fii ñeneen ñi nga xamante ne ay caaxaankat la ay yéeféer la wala sax bu nu luy bu nu lu yéeféer sax ay caaxaankat lañ maanaam ñi dul yéeféer yi moo tax may wax mais ñi ma jot a tudd seen léegi ñoo ay yéeféer lañ maanaam loolu nañ ko bàyyi xel parce que royukaay boobu mooy royukaay bu mat bi ci leer bu mat bi ci moom lay jóge sallallahu alayhi wa sallam bu ñu jëlul exemple ñu jël exemple ñi nga xamante ne ñoom dañu diir maanaam dañu diir euh, yeneen bi saa saa fépp mu teg tànkam ñu jéem faa ñu jël exemple ñooñu ci lépp nag ci lépp mën nañ jël seen exemple dégg nga maanaam ngir ne bu dee rek doxalin rafet jikko ju rafet mbir mu rëy xam-xam bu kawe ak leneen ak yëpp am nañ ko ba mu mat sëkk waaw moo tax sahaaba yi radiyallahu anhum ak ñi dul ak ñi ñëw maanaam ci seen ginnaaw la anhum ñoom noonu lañ doon toppee maanaam tànk yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci lépp kon moo wax wóorte loolu muy wax fi mu nekke bërëb bi mu ne foofu asfalu moo gën a suufe minal masjid ci ja jàkka ji allazi bi nga xamante ne bi batnil waadi moo nekk ci waa waadi waaw foofu moom moo gën a suufe baynahum seen diggante wa bayna tariqi ak yoon wi wasatun dafa nekk digg ci digg min zalika ci loola maanaam moom ak jàkka ji ni ñu mel moo yoon bi maanaam bu ñu xoolee yoon bi pour dem Madina yoon wi dafa xam ne dañ ko rëdd yoon la boo ko xoolee ak ci jàkka ji ne ak place boobu mu ne wasat la wasat maanaam xam nga mënoon ne seen diggante la nekk mais dafa ni wasatun min zalika maanaam wasat buñ ko waxee mooy équidistance maanaam ñoo tolloo buñ ko xoolee maanaam kon moom xam la voilà leeral na ko itam mais ci diggante boobu la nekkee kon loolu euh, moom moom kon loolu lay maanaam kon leeral na imam al-Bukhari rahimahullahu ci kaw loolu leeral na nañ li nga xamante ne moom mooy lan euh, mooy euh, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ji nga xamante ne moom la euh, wax ne bërëb la bu barkeel kon bu ñuy dem ñu jaar fa julli bu ñu jugee foofu ñu jaar bu ñuy dellu ñu jaar fa mu jaaroon jullee foofu yaa ngi dégg doog dem dégg nga kon imam Bukhari rahimahullahu taala ko mi gis maam xadis bi indi woon na ko xadis numéro quatre cent quatre-vingt-trois maanaam parce que la boo xamante ne comme ni ko gisoon bu gudd la woon euh, te bi mu ko indee foofu ci jëmmi càllale gi la ko indee mooy Muhammad ibn Abubakar al-Muqaddami ah Fubayl ibn Sulaymaan mu jële ko ci Muusaa ibn Uqba mu jële ko ci Saalim ibn Abdullah mu jële ko ci baayam Seydina Abdullah ibn Umar ibn Xattaab radiyallahu ta'ala anhu naka noonu euh, beneen riwaaya bi mu jaare woon ci kan Muusaa ibn Uqba ne Naafi' nettali na ko mooy bi mu bi mu waxee loolu ba noppi maanaam bi mu waxee loolu euh, tudd place yi maanaam place yooyu noonu ba pare def ci teg ne Naafi' moom mu nettali Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ne moom daal na julli ci place yooyu ma laaj Saalim moom mu dëppoo Naafi' ci place yëpp ah voilà fenn rek la wutee mooy sarfu rawha place maanaam mooy parce que dafa tudd place yu bari biñ ci tollee gisoon nañ ko walillahi alhamdu euh, wal minna kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat hadith numéro euh, deux mille trois cent trente-six ak sept mille trois cent quarante-cinq imam Muslim indi na ko hadith numéro mille trois cent quarante-six ñaari yoon imam an-Nasa'i indi na ko hadith numéro deux mille six cent soixante imam Ahmad indi na ko hadith numéro cinq mille cinq cent quatre vingt bi Euh, imaam Bukhari moo ko indi imaam Muslim ak imaam Abu Dawud imaam At-Tirmidhi ak imaam Ibn Maaja ñoom indi wuñu ko ci waa ashaabu kutubu sitta rahimallahu al wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina wa ala wa sahbihi ajma'in euh, maanaam euh, bu ñu xoolee maanaam place bi maanaam lii kon li mu doon leeral bunt yi ñu gis tey ci suñu jotaay bi yi muy leeral moom mooy mooy julli gi fan la ñuy jullee maanaam kon te yii nag mooy mawaqit yëpp noonu la miiqaat boo romb da ngay julli ñaari rakka maanaam te loolu bu boobaa maanaam julli ñaari rakka euh, fi nga jullee ñaari rakka bi ngay dem booy dellu si waat maanaam nga julli ci beneen wàll bi maanaam bu boobaa loolu sunna la tamit comme li nga xam ne noonu lañ ko gisee léegi nag kon leneen li ci def lenn kese la